أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 mooy aj bu baax mi nga xamante ne dañ ko def mu dëpp ni ko borom bi subhaanahu wa taala waxe ni ko borom bi subhaanahu wa taala digale ak ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngale naka noonu gisoon nañ ci xadiis sayyidina abu hurayra bi radiyallahu taala anhu bi ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko ayyul a'maali afdal ban ci jëf moom mooy bi gën mu ne imaanu billahi wa rasulih mu ne gëm yàlla ak ndawam yi li sallallahu alayhi wa sallam ñu tàdd ko ci tegal ni ko humma maada topp nag lan moo ci tegu mu ne jihaadu fi sabilillah muy di kër kër di xeex ci yoonu yàlla qiila ñu ne ko humma maada topp ban moo ci tegu mu ne hajju mabruur muy aj bu baax boo xamante ne dafa dëppoo maanaam li borom bi subhaanahu wa ta'ala digle ak ni ko Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngalee naka noonu gisoon nañ ci xadiisu soxna Aisha ummul mu'miniina radiyallahu anha mu ne ya dafa laaj mu ne dafa ne ya rasulallah nara al jihaad afdal al wa alihi wa sallam ni daal jihaad xeex ci yoonu yàlla ngir yëkkati daal moom mooy jëf ji nga xam ne moom moo ngi gën ci jëf ji xanaa nag kon ñu bokk ci xeex boobee ndax duñu duñu xeex kon mu ne kon laa lakinna afdalul na hajjun mabruur mu am ci yeneen riwaayati mu ne lakunna afdal afdalul jihaadi hajjun euh, mabruur mu ne déedéet waaye nag wala bokk ñeel la leen yéen jigéen ñi ngën ji jihaad te moom mooy aj goo xamante ne gu ñu nangu la naka noonu gisoon nañ ci hadith sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mu ne dégg na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummuhu wala bokk yawmi ñaar yëpp baax na ni nga xamante ne mu ne képp koo xamante ne aj nga ngir yàlla te nekkuloo ci di jëf-jëfi caaxaan ak di ko wax naka noonu tamit wala boog lépp loo xamante ne daf koy mën a mën a yàq naka noonu nekkoo koo xamante ne da mooy yàlla di def jëfi kàccoor ci aj gi boobaa da nga dellu si kéem li nga xamante ne noonu nga meloon bis bi nga xam ne moom maanaam dina dellu si kéem li nga la meloon bis ko ndeyam di jur naka noonu ci suñu jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci li leeral ay mbir yoo xamante ne dafa aju ci wàllu at ak li nga xamante ne moom lañ koy defee waxoon nañ ci li nga xamante ne moom moo aju ci xeetu at yi nga xamante ne ñoom ñoo am te moom mooy ak al ifraad ak al qiraan ak at tamattu naka noonu leeraloon nañ li nga xamante ne tamit moom moo aju ci ñetti xeetu yéene yi nga xamante ne moom la ñu mën a def te it bu boobaa li nga xamante ne tamit moom moo aju woon ci miiqaat yi nekk gis maanaam tàmbali woon ci baabu fardil mawaaqiitil hajj wal umra bunt bi nga xam ne imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo nase di leeral li nga xam ne moom moo aju ci wàllu. nattale gi ñuy nattale li nga xam ne moom mooy euh, waxtu yu aj yi ak waxtu yi ak ak ak maanaam ak umra maanaam waxtu bi nga xamante ne moom la ci jublu nag moom mooy ci wàllu euh, ci wàllu dëxal li nga xam ne moom mooy aju ci wàllu bërëb waaye du rek ne bërëb du rek ne jamono ji la ci jublu ngir ne li nga xamante ne moom mooy xadis bi nga xam ne moom la indi te mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la indi dafay leeral li nga xam ne moom moo aju ci wàllu waxtu yu jam waxtu yi bërëb yi te moom mooy waxtu mooy dëxale leeral takk teg maanaam loolu moom mooy waxtu amma baatu fard bi gisoon nañ ni moom mooy nattale wala boog mu waral bi nga xam ne moom la ñu waral loola maanaam ne dafa am foo xamante ne képp koo xam ne da ngaa bëgg a aj dafa am ci jamono ji nga xamante ne moom nga ko war a defee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee waaye tamit dafa am ci wax ma dafa am ci ci bërëb boo xamante ne képp koo xam ne fas naa yéene ak daa war a armal laataa muy yegg ci bërëb booba wala boog laataa muy jóge laataa muy weesu bërëb boobe loolu nag comme ni nga xamante ne insha allahu taala dinañ ko gis muy mawaqit yi Euh, loolu dafa am ay xeeti mawaqit yoo xamante ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dëppoo nañ ci te moom mooy juróomi mawaqit yoo xamante ne insha allahu taala dinañ ko gis te moom mooy comme Zul Xulayfa ak al Juhfa ak lam ak Qarnul Manazil ak li nga xamante ne moom mooy Zaatu Irqin muy juróom yi nga xamante ne yooyu Euh, yooyu yëpp dinañ ñëw ci leeral ko inshaa allahu taala ndax imam al-Bukhari rahimahullahu taala benn bu ci nekk wutal na ko buntu ci di leeral wàllu googu benn bu ci nekk daañ ko leeral waaye li nga xamante ne daal moom lañ mën a wax mooy benn bu nekk ci ñoom maanaam day aju ci fi nga xamante ne foofu ngay jóge ci àdduna bi bu boobaa da daal di romb moo xam bërëb boobu la wala boobu bërëb boo xamante ne daf koo jege wala mu tollook moom maanaam euh, ñu mën koo nattale ak moom bu woowaa nga daal di koy mën a juge ñi nga xamante ne kon nag ñoom ñoo loolu gën ñëw ci leeral yi nga xam ne moom moo ci aju inshaa allahu taala ci bu ñu jeexalee li nga xam ne moom la ñu war a leeral nii te moom mooy aj nan lañ koy defe bu ko defee fépp lépp loo xamante ne bu loolu moom mooy di gën a woyof te moom mooy gën a yomb ñu daal di xam ana nan la ñuy ajee su ko defee su ma xamee naka laay aje saa yoo xamante ne euh, yegg si nañ ci benn buntu rek bu dee daal di nekk rek gën a xóotal ak gën a leeral wàll googu ci euh, bunt boobu ak wuute ci borom xam-xam yi wuute rahmatullah ak gën a xóotal mi ci buntu boobu inshaa kon ñu wax ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala mu yenke wal ñu kàddu nga xamante ne moom mooy gën a mëdd di a euh, ba ba noppi mu nekk loo xamante ne moom mooy dëppoog li nga xam ne moom mooy ngërëmam ak li nga xam ne moom mooy li mu sopp subhaanahu wa aj ni nga xamante ne noonu lañ maanaam kon képp koo xamante ne da ngaa fas yéene aj li nga xam ne moom lañ lañ njëkkalaaj moom mooy nga am yéene bu rafet boo jublu ci sa borom subhaanahu wa taala ndax aj ci jëmm boppam baat bi loolu lay ëmb bu boobaa tamit nga daal di wut li nga xam ne moom mooy yóbbal naka noonu tamit nga daal di wut lépp loo xamante ne dana tax ba ci yoon bi ci dem bi ak dikk bi yëpp doo ci am ay xaq doo ci am ay jafe-jafe bu nekk ci leneen lu bokkut ak jëmmi ak ji nga xamante ne moom ngay def ngir ne képp koo xam ne dafa jublu ci boromam subhaanahu wa ta'ala war a aji dafa war nekk koo xamante ne xolam dafa war a lépp ci war daf ko ci war a génne lu dul borom bi subhaanahu wa ta'ala mu xam ne moom kat dafa doyadi te moom miskin la maanaam ku ñàkk wala tey maanaam faqiir sax la maanaam nekk koo xamante ne tekkiwul dara ndamul dara ci kanamu boroomam subhaanahu wa ta'ala mu daal di kon jublu toroxlu ci kanamam daal di dem daal di jublu nag maanaam di jamono ji nga xamante ne euh, loolu nag day aju léegi fi nga war a jóge maanaam tey su fekkente ne masalan da ngay jóge ci ñi nga maanaam bërëb yi nga xamante ne ñoom ñooy bërëb yi ñu war a mën a euh, maanaam mawaqit yi si ngi na mooy place yi nga xamante ne waroo ko weesu doo armal bu boobaa foofu da ngay daal di armalee foofa bu boobaa loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li gën amma ci dinañ ñëw nag ci tekkantali insha allah ak wuute ci borom xam-xam yu wuute rahmatullah alayhim waaye fekkente ne da ragal ne mën nga koo romb te doo ko bu boobaa nga daal di jël li nga xam maanaam nga daal di euh, armal ci place boo xamante ne mu ko gën a kawe bu boobaa nga daal di koy armal li ngay def nag mooy dangay daal di sangu kon bu fekkente ne tey masalan ci aéroport bi nga koy mën a defee tamit nga def ko maanaam laataa ngay dem bu ko defee nga sangu daal di jël euh, euh, daal di teg li nga xamante ne moom mooy sa isaar maanaam mooy lambaay bi ak ridaa bi mooy li nga xam ne moom ngay teg ci kaw bu boobaa da nga koy mu daal di euh, muuraale te li nga xam ne moom mooy sa mbagg yi bi ci kaw bi ci suuf tam maanaam mooy li nga xamante ne dañ koy woddoo mooy dañ koy lambaayoo loolu moom bu boobaa nga lool loolu loolu nag moom mooy ci am amma bu fekkente ne mooy muy yére yu weex yooyu ñuy sol am bu dee jigéen nag moom day sol rek colin bu ko neex mën na koo sol waaye ci kaw mu nekk col goo xamante ne l'islam nangu na ko naka noonu tamit mu nekk loo xamante ne du ànd ak ay eh, wanewu ak maanaam di jaayu ak di bëgg di neex nit ñi ak yu xeet yu mel noonu yooyu yëpp da daal di jigéen ji war a war na ragal boromam subhaanahu wa taala ba yooyu yëpp du nekk tamit ay jubluwaayam ak ay bëgg-bëggam ba nga xamante ne saa yoo xamante ne day dem maanaam mu bañ a bokk yi nga xam ne moom mooy lu comme ni ma falam yarfus bi ñu gis ci xadis bi weesu maanaam fala rafasa wala fusuqa wala jidaala fil xajj comme ni ko borom bi subhaanahu wa ta'ala waxe te ndax bi daf cee teg comme niñ koy gise inshaa allah ne wa tazawwadu na ngeen daal di wut ay yóbbal waaye nag wa xayru zaadi taqwa gën jaa yóbbal moom mooy ragal yàlla maanaam kon ki war a aji ji dafa xam ne dafa war a ragal yàlla borom subhaanahu wa loolu nag kon buy dem ci karamu euh, buy dugg war a war a dugg ci miqaat bi maanaam foofu nag day fekk ne kon li nga xamante ne sol na li nga xam ne moom mooy maanaam sangu na ba nga xam ne sol na li nga xamante ne moom mooy ay yére bi nga xam ne moom la war a aje maanaam moom mooy lambaay bi ak yëre bi nga ak li nga xam ne moom mooy mbalaat bi nekk ci kawam nga xam ne daf koy muur maanaam buuraale mbagg yi bu boobaa nag mu daal di dem maanaam commencé nag léegi nag di talbiya maanaam bu lool moom mooy euh, mooy ihlaal googu ñuy wax maanaam euh, nga xam ne da ngay yëkkati sa kàddu ci di talbiya di wax ne la daana nga naan labbayka allahumma hajjan bu bu nekkee bu fekkee da ngay def ifraat loolu ngay wax labbayka allahumma hajjan bu fekkente ne da ngay def teraan nga ne labbayka allahumma hajjan wa umra bu fekkente ne da ngay def eh, eh, bu fekkee da ngay def tamattu bu boobaa yow umra ngay yéene bu boobaa nga ne labbayka allahumma umra yooyu benn ci ñett yi ngay wax doog a tàmbalee wax labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laa sharika lak maanaam maa ngi lay wuyu yow borom bi subhaanahu yow mii buur yàlla bi ci tur rafet yi ak melo yëkkati ko yi yow maa ngi lay wuyu te yow de maa ngi lay wuyu te yow mi nga xamante ne amuloo lenn lu ñu lay bokkaaleel ndax dëgg dëgg sant sant gi nga xam ne moom nga santoon sa borom sa xaq ba sa bopp yow maanaam te ca agal maanaam ak sant mboolem xeetu mbindeef yi nga xam ne ñëw ngi delluwaat di la sant yépp yow yaay ki nga xamante ne yow yaa ko yelloo yow dong naka noonu mboolem xéewal yi say xéewal lañ yow kese amul keneen ku ko moom amul kenn tamit koo xamante ne moom moo ko jox jaami naka noonu nguur gi tamit yow rek yow yaay ci ko moom yow daal amuloo kenn koo xamante ne def na la ko bokkaaleel maanaam loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom ngay wax naka noonu ci yoon bi noonu nga koy waxee di dem di jublu ci borom bi subhaanahu wa taala xam ne yaa ngi dem nag di wuyu ji borom bi ci woote bi nga xamante moom la la woo ci biir néegam bi maanaam nga daal di dem bu eh, di dem dem ba Euh, euh, bu boobaa nag day am ay mbir yoo xamante ne dañ la koy daal di tere maanaam nag comme ni nga xam ne dañ ko ñëw ci leeral insha allahu taala te mu bokk ci lu deme ne ko sa karaw doo ko def naka noonu doo sol lépp loo xamante ne day muur sa moo xam maanaam daf lu ñu lu ñaw la masalan yére bu ñu ñaw doo ko mën a sol ni nga xamante ne tamit doo sol tamit dàll wala euh, kawas yoo xamante ne dafa tëju loolu tamit doo ko sol doo sol itam li nga xam euh, euh, bopp bi doo ci teg li nga xam mbay mbaxana wala lépp loo xam ne daf koy nëbb naka noonu nopp yi tamit lépp loo xam ne da koy muuraale yooyu yëpp doo ko daa doo ko solaale naka noonu da ngay daal di moytu lépp loo xam ne gëtt la am maa gëtt nga xam ne nag moom ngay gëttoo mooy parfum li nga xamante ne moom ngay def bi ngay armaal laataa ngay yegsi ci bërëb bi maanaam fi nga xam ne mooy miiqaat bi loolu moom euh, bu boobaa loolu garaawul te noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam defoon maanaam li ñuy tere moom mooy nga dugg ba ca biir doog a laal gët waaye laal ko laataa loolu du loo xamante ne lu ñuy tere la naka nu am tamit bokk na ci yi ñu lay tere moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy euh, sëy ak maanaam sëy ak lépp loo xamante ne day nekk ci day bokk ci mubashiraat yi maanaam euh, wala bokk muqaddimaat yi maanaam lépp loo xamante ne maanaam dafay bokk ci lii xëpp ci sëy maanaam boobaa tamit doo ci bokk doo ko def naka noonu tamit bokk na ci li ñu lay tere moom mooy nga dagg sa karaw wala boog nga lelli sa ay wex naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañu lay tere bu ci ak bi yépp moom mooy Euh, nit ki euh, takk maanaam takk sëy maanaam moom ci jëmmi boppam sëyul waaye nag bu waxu maanaam mënta takk sëy naka noonu tamit mënta labat ci biir euh, ak gi loolu tamit du jàppandi naka noonu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ koy tere ci aj gi moom mooy mu dagg kon karawam ak weewam naka noonu itam dañ koy tere mu daal di def maanaam mu mu daal di laal wa li nga xam ne moom mooy Euh, moom mooy euh, rëbb maanaam lépp moo mënta rëbb euh, naka noonu masalan tey bu fekkente ne dafa romb am pittax wala yu mel noonu yooyu yëpp du leen mën a du leen mën a rëbb du ci mën a lekk buñ ko rëbbee duñ jox ko du ci mën a lekk maanaam waaye nag la ñu dem jëm jàpp di ko ci géej ga muy jën yi ak yu mel noonu yooyu moom dana ci mën a lekk ak yu mel noonu waaye lépp loo xamante ne dañ ko rëbb rek moom du ci mën a lekk naka noonu moom du ko def ba pare warta jàppale kenn maanaam warta sax nit di rëbb mu naan euh, mu naan jamal picc bi wala jamal euh, euh, kéwél gi wala yu mel noonu lool du ko man du ko mën maanaam yooyu kon naka noonu tamit lépp loo xamante ne daf ka maanaam dañ koo for waru koo bu ci xaram bi maanaam waru koo laal maanaam daf ko na ko romb dem yoonam wala su ko foree faw mu daal di koy wër maanaam di ko laajte ba keroog ñu koy gis wala boog mu jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy centre yi nga xam ne ñoom ñooy wër ñoom ñooy maanaam euh, lépp lu réer foofu lañ koy fekk lu deme nekk objet trouvé wala yu mel noonu kon loolu moom mooy li nga xamante ne ci tënk maanaam mooy yi nga xam ne moom la ñuy tere képp koo xamante ne dafay war a aji ji naka noonu nag bu demee ba jublu ci kaaba bi maanaam loolu nag day day tudd borom subhaanahu wa di def talbiya daa iman loolu mooy talbiya labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak loolu nag bu fekkente léegi nag bu demee ba gis nag kaaba bi jàkk mala boog mu jublu maanaam ci dëkk bi mu daal di fàttaliku ne dëkk bu màggal ne nii bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koo màggal daf koo jox xorma bu réeréy dëkk boobu moom mooy dëkk bi nga xamante ne ci la sangi-sang yi sallallahu alayhi wa sallam adduna dëkk boobu moom mooy dëkk bi nga xamante ne moom mooy jubluwaayu nit ñi bu ñuy julli te moom mooy xibla bu mag bi dëkk boobu moom mooy dëkk bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax tuddee ummul qura maanaam nday ji dëkk yi maanaam kon dëkk boobu moom mooy dëkk bi gën a mag ci dëkk yi boo ci wuute bu am diggante moom ak madinatul munawwara ala saakiniha a salaatu wassalaam dëkk boobu moom mooy dëkk bi borom bi subhaanahu wa taala ni na ñëpp maam nu jëm bu ko defee ñu daal di koy wuyu ji foofu subhaanahu wa mu daal di yëg màggaayu li nga xam ne mooy xéewal bu rëy yi nga xam ne noonu la ko borom bi subhaanahu wa taala defal ba tax mu daal di ñëw ci dëkk boobu ci eh, jamono jooju mu gis màggaayu borom bi subhaanahu wa taala daal di gisandoo tamit mbooleem ñi nga xamante ne ñoom la àndandool ci moom mooy xujjaaj yi bu boobaa foofu ñëpp nga xam ne nañoo nuroo xool ñoom ñëpp ni ñu soloo ñoom ñëpp ni ñu mel ñu mu daal di xam ne kat ah wax dëgg yàlla fii mu toll day amul ku màgg amul ku amul ku amul ñëpp ñoo fi yem ay jaami borom bi lañ subhaanahu wa taala loolu war koo delloowaat ci borom bi ne ñëpp dañoo doyee ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala te buur yàlla rek moom moo màgg bu boobaa tamit mu gën a fas jom gën a bàyyi ay lépp loo xamante ne dafay nekk ay caaxaan ak ay yu doyadi ak yëpp yoo xamante ne daal lu euh, mat lu yu matadi la bu ko defee mu daal di dem jublu ci boobu maanaam daal di dugg nag ci biir euh, euh, buy duggee ci kaaba bi maanaam buy dugg nag li nga xamante ne moom lay njëkk a def moom bu demee moom mooy ci xajar aswad lay njëkk dem bu fekkente ne mën na koo fóon mu fóon ko su ko munul tamit mu bàyyi noonu waaye nag mu tàmbalee foofa maanaam mu daal di jël loxoom daal di koy jubal ci euh, euh, kaaba bi ah, maanaam ci xajaratul aswad daal di fóon loolu wala boog mu jël bant jubal ko ci fóon ko noonu lay daal di def nag daal di tàmbale nag daal di commencer def tawaaf tawaaf boobu nag moom la ñu tuddee tawaaful qudum maanaam tawaaf bi nga xamante ne moom mooy boo jubee ci boo duggee ci dëkk bi maanaam ci biir kaaba gi léegi nag tawaaf boobu nag bu fekkente ne nit ki dafa def tamattu bu boobaa moom day daal di nekk tawaafu omra maanaam tawaaf bi nga xamante ne moom lay def ngir omra bu fekkente ne nit ki dafay def lu ñu tuddee euh, ifraad bu boobaa tawaaf boobu day nekk rek tawaaful qudum bu boobaa ngir aj bi lay daal di door amma su fekkente ne nag dafay def qiraan loolu nag foofu la borom xam-xam yi wuute comme ni nga xam ne noonu lañ ko junjee woon ci suñu jotaay bi weesu ima ah, ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom bu boobaa jàpp ne tawaaf boobu day daal di nekk tawaafu ñi ah, tawaafu ah, umra bi amma ñi nga xam ne ñoom ñooy fuqaha u maliki yi ak shafi'i ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom bu boobaa dañ koy daal di jàppee rek mu nekk tawaaf mi nga xamante ne moom mooy Euh, tawaafu xiraan euh, mooy bu aj beeg umra bi ñaar yëpp ñoom ñooy daal di nekk benn ngir ne ñoom ñaar ñëpp dañ leen daal di lëkkale bu boobaa mu daal di def tawaaf boobu tawaaf boobu nag dafa am ni ñu koy defee bu boobaa dañuy daal di sopp maanaam nga daal di yëkkati dindi tam mbagg mi maanaam benn mbagg mi maanaam moom ngay daal di wàcce soo ko dindee euh, nga daal di commencer nag euh, di di di wër maanaam booy wër euh, ci diggante dafa am li nga xamante ne moom ngay wax moom mooy comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon wax laa la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ayibuuna ta'ibuuna aabiduuna saajiduuna rabbina xaamiduuna sadaqallahu wa'da wa wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda loolu moom mooy li nga xam ne moom la doon wax maanaam moom mooy amul benn buur boo xam ne def ko jaamu ci muy dëgg ku dul buur yàlla subhaanahu wa amul kenn koo xamante ne def na ko bokkaaleel moom dong moom moo yor nguur gi te moom rek moom mooy ki yelloo cant gi te moom moo moom moom day te moom mooy bu dul dara du dara itam am na sañ-sañ ci bépp mbir kon nag ñun ñii ñi ngi nekk ñoo na ne aayibuna dañuy delluwaat ci buur yàlla subhaanahu wa taala nekk ñoo xamante ne taayibuna aji tuub lañu ba pare nekk aabidoona ñuy jaamu buur yàlla subhaanahu wa taala saajidoona ñuy sujjóotal li naa ñeel suñu borom naka noonu euh, noonu lañ koy defee ba pare xaamiduuna di ko aji sal di ko sant nag kon nag moom buur yàlla sadaqallahu waada moom buur yàlla subhaanahu wa taala li mu digee di wax def na ko wax na dëgg bi nga xamante ne moom la ñu dig xiiwal gu màgg gi def na ko wa euh, nasara abda dimbali na jaamam wa hazama al ahzaba wahda ñi nga xamante ne ñoom ñooy kuréelu caaxaan yépp moom dong moom noot na leen euh, te maanaam noot na leen dumane leen maanaam loolu bu nag ñu daal di mu daal di doxe noonu am maa nag ci diggante ñaar rukn yi mooy ruknul yamaan yi am na benn ponk kenn boo xam ne moom la ñuy tuddee ruknul yamaan yi boobu euh, maanaam euh, moom xajar aswad ñoom ñaar ñoo maanaam mu ñoom ñaar ñoom ñoo ñoo leroo ci benn dikki bi lañ euh, ci benn ligne bi la ñu nekk boobaa ñoom maanaam ci kaaba ji ci boppam ah maanaam dafa am ñeenti kaaba gi comme niñ ko gisee dafa am ñeenti euh, keno ñeenti keno benn bi nag moom moo tudd euh, li nga xam maanaam moom mooy keno bi nga xamante ne moom moo tudd euh, ruknul yamaan yi maanaam boobu ngir dafa féete wàllu yaman naka noonu tamit mu am xajar aswad nekk ci càmmoñ bi kon boobu moom mooy bi nga xamante ne soo demee ci kaaba gi booba nag ngay soo diggante boobu maanaam bu boobaa da ngay daal di jàng ra moom da day jàng rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar yow buur yàlla mi ci turi rafet yi ak mel yow yow yow suñu borom subhaanahu wa taala aw ay ñu li nga xam ne moom mooy fii ci àdduna yiw nga jox ñu ci àllaxira yiw te nga mbugal ñu ci te mu nga musal ñu ci mbugal fu sawara loolu kon moom mooy li nga xam ne moom la ñuy wax ci diggante boobu loolu nag diggante boobu nag dañuy sopp tamit maanaam saa yooyu yegsee ci xajarul aswad nga daal di koy laal fóon maanaam loolu dañ koy sopp su fekkente ne jàpp ni la su jàpp nga daal di tàllal sa loxo maanaam lu ci jublu nga fóon ko te bañ a nekk di xëccoo ak di bëmasante ak euh, euh, di di di di dóorante ay kurpañ ak yu mel noonu ak bi yoo xamante ne xëy na euh, day daal di dugg ci li ñu wax ne wala jidaala fil bi ay maanaam werante ak xëccoo yooyu war am ci biir aj gi léegi nag bu fekkente nit ki kon nag maanaam lool moom muy tawaaf bi nga xam ne moom lay def muy juróom-ñaari tawaaf yi juróom-ñaari tawaaf yi nag bu njëkk ñett yu njëkk yi tamit sopp nañ ci mu daal di nekk maanaam comme bu wàccee mbagg mi maanaam euh, wàccee euh, euh, benn mbagg mi muy mbaggu ndey mbaggu càmmoñ bi su ko wàccee wala ba mbaggu ndeyjoor bi su ko wàccee mu daal commencé daw maanaam muy muy muy waaxu maanaam waax woo xam ne day jege daw maanaam loolu lay noonu la koy defee ci ñetti euh, wëru yu njëkk yi léegi yeneen ñeenti wër yi nag mu daal di dox dox boo xamante ne mooy dox bu yemamaay dox bu bu bu bu yemamaay rek maanaam bu boobaa bu defee nag juróom-ñaari wër juróom-ñaari ka daal di nag dem euh, ci ginnaaw fi nga xamante ne moom mooy euh, maqaamu Ibrahim alayhi salaatu wassalaam maanaam foofu bërëb la tamit boo xamante ne ñëpp dañ koy gis te euh, moom la ñu wërale loolu di euh, jour noonu te mel ni or maanaam moom la ñu ko wërale boobu nag mu daal di taxaw ci ginnaaw daal di koy julli ñaari rakka loolu tamit su noppee daa bu fekkente ne kon xiraan lay def nag bu boobaa bu dee ci fuqaha hanafi rahmatullahi alayhim faaw mu defaat ko maanaam faaw mu daal di defaat loola amma ñeneen ñi ci des nag moom loolu moom du ko defaat ginnaaw ga nag ci lay daal di dem ci safa ak marwa diggante safa ak marwa tamit noonu lay def ñetti yu njëkk yi fa da koy daal di waaxu waaxu woo xam ne daanaka daw lay doon day jege daw maanaam bu boobaa mu daal di jóge safa ah, foofu lay njëkkee comme li yenente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam daal di abda'u bima bada allahu bihi maanaam damay tàmbalee ki nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala tàmbalee moo tax mu daal di tàmbalee ci safa ndax borom bi dafa ne inna safa wal marwata min sha'airillah kon safa ak marwa la maanaam bu boobaa mu daal di jóge safa daal di daw daal di wàcc dem marwa jógewaat marwa yéegi wàcc ak demaat safa maanaam loolu bu boobaa buñ nee juróom-ñaari yoon la koy def nag day daw safa ak marwa juróom-ñaari yoon loolu jubluwuñ ci ne juróom-ñaari yoon yi maanaam mooy da ngay dem safa ak marwa dellu si waat safa mu nekk benn déedéet maanaam benn safa ba marwa loolu mooy benn ñaareel bi moom mooy nga wàccaat muy ñaar maanaam noonu nga koy defee ba muy kon euh, juróom-ñaari yoon kon da ngay daal di tàmbalee ci safa daal di dellu si wat ci safa maanaam kon loolu ci lay daal di mate juróom-ñaari yoon loolu nag su fekkente ne euh, xiraan nga def ci fuqaha o hanafiyye rahmatullah alayhim boobaa ñaar nga koy def bu njëkk bi moom mooy umra la ba ci des moom mooy aj la lool lii ñu wax nii nag soo ko defee ba noppi bu fekkente ne tamattu nga doon def bu boobaa da ngay daal di mën a dem euh, dagg sa karaw euh, daal di commencer daal di dindi sa armal daal di nekk Makka maanaam ba xaar Ah, voilà maanaam nag nag léegi nag nga xaar nag voilà léegi nag su ko defee yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo la xaraamoon yëpp dañ lay daal di dagan ba mu def jote ak soxna si maanaam boobu moom moom moo dul dagana gum boobu moo dul dagana gum waaye yeneen da nga koy daal di mën a def nga daal dund dund goo xamante ne mooy dund gu normal rek waaye nag képp koo xamante ne borom subhaanahu wa taala defal na la xéewal nga dem ba foofa li nga xam ne moom mooy di jaaru moom mooy nga nekk foofu di jaamu yàlla di julli. lu bëri ak di ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam di ko ñaan di toroxlu ci kanamam di julli lu bëri bëri maanaam di gën di di sikkar lu bëri di jàng alquran lu bëri loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu kon nag bu fekkente ne nit ki dafa def tabattu bu boobaa mën naa daal di simmiku maanaam dindi armal bi foofa xaar li nga xam ne moom lu ñu tuddee yow mu tarwiya moom mooy juróom ñetteelu fan ci weeru aj bi am naa bu fekkente ne dafa teel a dem nag moom loolu problème du ci am maanaam maanaam dafa yéex a dem kooku moom maanaam masalan su fekkente ne ci juróom-ñetteelu fan bi la dem maanaam bu boobaa loolu euh, maanaam du tax ñuy wax wala ci juróom-ñaareelu fan bi la dem loolu tamit maanaam daanaka euh, mbir mi mën naa bañ a compliqué euh, ci moom naka noonu ki nga xamante ne moom moo def qiraan ak ki nga xam ne moom moo def ifraad nag moom kooku du mën a maanaam moom day daal di continuer di mel ci xaal boobu waaye nag li nga xam ne moom la ñuy nekk lu ñu koy digal itam mooy comme li ñuy digal ci def tamattu maanaam moom mooy mu toroxlu ci kanam borom subhaanahu wa di julli lu bëree bëri na julli lu ko neex ci ay rakkaat maanaam foofu nga xamante ne boo ko jullee benn rakkaat dana tolloo nga julli téeméeri junni rakkaat ci bër boo xamante ne bu mu mën a doon feneen ci kaw àdduna loolu maanaam nga dem euh, euh, ci jumaa ju mën a doon ak jàkk ju mën a doon ci kaw suuf loolu xam ngeen ni euh, xéewal la boo xamante ne ku ko borom bi subhaanahu wa taala xéewal waroo koo caaxaane maanaam di toog nga rawatina nekk ci jumaa ja wala ci jumaay Kaaba nga nekk fay waxtaan maanaam ak di tëral ay pala ak waxee leneen wala boog dem ba nga xamante ne nekk ci xosal yooyu nelaw wala boog di werante ci coupe du monde bi nan maanaam na la demee am ak kan moo dugaloon bit bi ak ak arbitre bi ndax dafa sàcc bi wala wala déet wala ngay waxtaanee ay film ak yu noonu yooyu moo nekkul loo xamante ne yëpp ku am xel la naka noonu tamit yelloowul koo xamante ne dafa nekk foofu muy wanewu maanaam aka ngistal aka di def yoo xamante ne jaaduwul wala boog mu nekk fa di waxtaanee waxu politique wala boog euh, di def ay selfie di selfie selfie yu politique amma selfie yoo xamante na nag xëy na ay xeetu fàttaliku la maanaam nga xamante ne bërëb maanaam jamono la joo xamante ne daf lay marqué ci sa àdduna ngir ne tukki boobu tukki la boo xamante ne ku ko def dana la marqué maanaam kon euh, bu dee ci buntu boobu la dugg wala boog ngir xirtal ñeneen ñi ci def ñu ñëw ak yu mel noonu loolu nekkut loo xamante ne lu aay la waaye bu fekkente ne nag day tax kenn ki ku nekk maanaam di eh, nekk ci ay mbir yoo xamante ne daf leen di fàtteloo borom bi subhaanahu wa taala ak li nga xamante ne moom moo leen tax a moom yëlloowul ci kenn loolu moom moo tax ñuy wax ci bunt boobu ñuy wax naan loolu eh, dafay nekk mujj nekk loo xamante ne lu aay la kon bu nit ki jógee foofu léegi nag maanaam kon bu ñu xaaree maanaam mu nekk di jaamu yàlla kon nekk koo xamante ne day gën di bàyyi xel jàng alquran ak di zikkar lu bari di tudd boroomam subhaanahu wa ta'ala ak di julli ay rakka yu bari maanaam ngir ne foofu jamono la ñoo xamante ne nit ki maanaam amul dara lu koy xaar ci maanaam ëllëg maanaam amul masalan damaa war a liggéey yi damaa war a def loolu yëpp xaaru ko kon na daal di rek maanaam daal di nekk koo xamante ne day daal di jël léppam maanaam labal ko ci jaamu yàlla borom subhaanahu wa ta'ala ay julli maanaam ak ay sikkar ak ay euh, euh, ak ak maanaam ak yu mel noonu ah di ak jàng alquran rawatina di jàng alquran kon nag su fekkente ne nit ki noppi na ci loolu nag ba bisub yow mu tarwiya ñëw maanaam bis boobu nag bu fekkente ne ci loolu def tamattu la bis boobu nag day daal di sanguwaat daal di armaalaat daal di labbayka allahumma hajjan foofu nag da koy daal di wax maanaam bu boobaa daal di wuy ne buur yàlla subhaanahu wa taala wuyu naa la yow borom tur yu rafet yi ak nga la yëkkati ko yi wuyu naa la ne maa ngi ñëw nag léegi di aj kooku kon kii def tamattu comme que dafa dindi woon armal bi maanaam moom nag léegi foofu day léegi daal di jiine ak moom du daal di génn Makka maanaam du du soxla di génn Makka maanaam euh, euh, ngir mën a ak lool nag moom mooy euh, tamattu maanaam kon bu boobaa ci ñeneen ñi ci def nag moom moom dañuy continuer di di dem rek bu boobaa dañuy dem ci nga xamante ne moom mooy Mina bu ñu demee Mina boobaa dañ fay daal di julli tisbaar tàkkusaan timis gée yëpp nag dañuy wàññi bu fekkente ne duñu waa dëkk ba maanaam dañuy wàññi seen julli maanaam mooy tisbaar ñaari rakka lañ koy julli waaye duñ boole tàkkusaan dañuy def ñaari rakka duñ boole tàkkusaan ak tisbaar timis ñu julli ñetti rakka gée ñu julli ñaari rakka suba maanaam fajar bi ñu julli benn maanaam ñu julli ñaari rakka bu boobaa rek laataa euh, li euh, euh, jant bi di jóg bu boobaa ñu daal di génn nag ngir dem Arafat waaye nag bu ñuy dem bu ñu demee Arafat du ñu dem Arafat fi nga xamante ne maanaam waaye nag dañ bàyyi ba mu leer waaye nag laataa jant bi jóg li tax nag moom mooy ne ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu njëkk ne wala ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu njëkk ne ñoom Arafat ak Muzdalifa mooy ci jamono jaahiliya buñ koy jógee dañ daan bàyyi ba jant bi jóg bu ko defee ñoom ñu ne jant bi day jóg na. maanaam euh, ci sabir masalan euh, nga xamante ne ci rawatina ci bis boobu ci Muzdalifa maanaam boobu daañ ci ñëw waaye bu ñu jugee Arafat maanaam bu ñu jugee kon euh, Mina ci guddi googu maanaam ci mooy bisu juróom-ñeenteelu fan bi moom mooy yawmul hajjil akbar moom mooy bis bi nga xamante ne mooy bisu aj bu mat bi ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne alxajju arafa aj daal mooy arafa loolu nag laataa jant bi di yegg ci maanaam bu dee du masalan maanaam euh, euh, laataa jant bi di yegg ci maanaam ci zawaalu shams jamono jooju xëy moom ci la ñu war a départ moom lu mën ci xew moom nañ départ jamono jo na fekk départ nañ lu tax ngir ñu mu wóor leen ni dinañu fekkee euh, jullit imaam bi ak xutbaam maanaam lool du lu war nag waaye nag dafa nekk loo xamante ne lu sunna la bu ràññeeku maanaam ñu daal di dem bu boobaa am na jumaa du nekk foofu ci buntu Arafat maanaam foofu nag laataa jumaa ji bokkul ci arafaat ginnaaw jumaa ji moo bokk ci arafaat maanaam bu boobaa euh, moo tax lépp place arafaat yëpp arafaat la maanaam fépp foo taxaw même bu dul ci montagne bi foofu yëpp arafaat la loolu moom moo tax doo duggagum parce que munoo dugg laataa ngay julli ba pare boobaa nag imam bi moom dana leen jiite julli ñaari rakkaa tisbaar ak ñaari rakkaay takkusaan da leen di boole ci jamonoy tisbaar def xutba bu mag bi nga xamante ne moom mooy xutba imaam bi maanaam ngir ne imaam ngir ne aj faw day am imaam day am ku jiite aj ji boobaa imaam boobu nag moom mooy jiite aj bi daal di def xutbaam bu boobaa nag ñu daal di dugg nag Arafat maanaam kon Arafat buñ koy dugg du ne rek jant bi jéng na dañuy dugg Arafat du loolu maanaam dañuy julli tisbaar ba noppi doo ko dugg Arafat maanaam bu ñu duggee Arafat nag foofu moom lañ mooy taxaw la ñuy ah wuquufu arafa maanaam mooy taxaw arafaat boobu nag bu boobaa ñu taxaw foofu nag di tudd borom bi subhaanahu wa taala di ko sabbal di ko kabbaral di ko sant di jàng alquran nekk ci li nga xam ne moom mooy jaamu yàlla la di toroxlu ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala ba jant bi so bu jant bi sowee nag ñu daal di juge euh, boobaa ñu daal di juge euh, arafaat di dem dem musdalifa bu boobaa nag Euh, bu ñu demee Muzdalifa foofu bu ñu fa yegsee ci la ñuy julli timis ak gée maanaam euh, bu boobaa loolu moom mooy euh, noonu lañ koy defee foofu la ñuy jullee timis ak gée suñu jullee timis ak gée boo xam ne tamit dañ koy boole maanaam dañuy julli ñetti rakkaay timis jóg julli ñaari rakkaay gee maanaam loolu moom mooy li nga xam te ne noonu la ñuy def bu boobaa nag ñu daal di fanaan Muzdalifa ba ca ëllëg sa suñu xëyee ci suba gi ci la ñuy doog a nag dem Euh, maanaam mi euh, nag léegi dañuy daal di sànni jamra maanaam euh, ci la ñuy foree li gën sax moom mooy xeeri maanaam ñu dem laataa jant bee jóg maanaam rawatina foofu ñu dem laataa jant bee jóg boobaa ñu daal di fore foofu ay xeer yi nga xamante ne moom mooy maanaam juróom ñaari xeer yoo xamante ne moom la ñuy for Euh, maanaam yooyu yëpp nag dañuy tab talbiya labbayk allahumma labbayk maanaam ci at bi durant at yëpp foog ngay def maanaam loolu da koy def maanaam di di di di di talbiya maanaam labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak loolu dañ koy wax lu bari bari maanaam du tout le temps tout le temps nga koy wax mais dañ koy wax lu bari bari bari ci jamono ji nga xamante ne moom nga am bu boobaa nag nga daal ñu dem maanaam bu ñu demee ba euh, boobaa nag fenn rek lañuy ñuy sànnee jamra moom mooy jamratul kubra mooy al aqabatu mooy jamratul aqaba foofu rek la ñuy sànnee jamrat ci bis boobu mooy bisu Tabaski bu boobaa ñu daal di sànni euh, jamrat bu ñu sànnee jamrat euh, boobaa ci li ñu daal di jóge euh, dem rendi ji xar yi maanaam juróom-ñaari jamra yi saa yu ñuy sànni nag da ngay woo da dañuy kàbbar allahu akbar sànni maanaam bu boobaa ñu daal di jóge foofu nag daal di dem ca xarya maanaam rendi su ñu noppee wala boog comme bu dee jamono jii la nga xamante ne xarya fa ñuy nekk maanaam dañuy jox keneen kooku rendi leen ay xar boobaa ñoom dañuy daal di dem rek watu ji suñu watoo euh, wala boog ñu wàññi seen karaw maanaam bu boobaa suñu paree yu yëpp dinañ ñëw ci tekkantalu insha allah léegi nag suñu paree ci loolu ci la ñuy daal di nag wàcc nag dem Makka maanaam ngir dem li nga xam ne def lu ñuy tuddee tawaafu ziyaara dañ koy wax tamit tawaafu maanaam bu boobaa ci la ñu daal di dem daal di wëraat kaaba bi bu boobaa nag du ñu wàccee mbagg mi du ñu wàccee mbagg mi boobu doon duñ ko def euh, foofu kenn du ko fa def naka noonu ci ak ci tawaaf boobu duñ ci waaxu waaxu maanaam waaxu boobu di ñu roog daw duñ ko ci def tamit bu boobaa euh, ci la ñu koy defe maam def tawaaf juróom-ñaari yoon euh, suñu pare daal di julli ñaar rakkaa ci Euh, ginnaaw maqaama Ibrahim suñu noppee ñu daal di dem yéegi maanaam defi ji euh, dem Safa ak Marwa maanaam daal di def tamit juróom-ñaari euh, Safa ak Marwa loolu suñ ko defee lool moom mooy ak bu njëkk bi léegi nag dañuy daal di dem Mina bu ñu demee Mina léegi nag bu boobaa foofu la ñuy daal di fanaan ñu fanaan fa ci loolu moom mooy bis bu njëkk bi loolu ñaareelu bis bu ñu xëyee. Ah, moom mooy ayyaamu naxri maanaam loolu foofu tamit ci bés bi ci tegu foofu la ay maanaam foofu la ayyaamu tashriq di tàmbalee maanaam noonu bu ñu demee loolu nag bu ñu demee ñu daal di ca ëllëg sa maanaam bu ñu xëyee ca ëllëg sa ñu daal di sànniwaat sànni ji jamra waaye bii paa nag dañu koy sànni ci ñetti jamra yépp jamratul sughra jamratul wusta ak jamratul aqaba ñu koy wax jamratul kubra maanaam ñetti xeetu jamra yooyu yëpp mooy jamratul sughra mooy bu ndaw bi beneen bi ci def maanaam bu mag bi moom moo féetee càmmooñ ci Makka maanaam Makka da lay féete càmmooñ waaye beneen bu njëkk comme bu njëkk bi ak ñaareel bi foofu Makka da lay féete ndeyjoor maanaam foofu nag la daal di dem sànni ji jamra yi juróom-ñaari jàpp euh, comme niñ ko xame juróom-ñaari xeer yi daal di sànni maanaam te saa yu ñu koy sànni dañuy wax ak akbar maanaam suñ ko defee suñu noppee ñu dem mi nan suñu ñëwaatee ñu daal di ci ci ëllëg ñu daal di loolu nag bu boobaa bu ñu sànniwaatee jamra muy ñetti jamra yi boobaa ci la ñuy tuddee ñuy def euh, maanaam lu ñuy tuddee ak nafarul awal maanaam moom mooy dem bu njëkk yi nga xamante ne ñuy foofu ku mu neex su noppee foofu mën naa daal dem su demee daal di def tawaaf lu ñu ah, euh, bu defee tawaaf makka maanaam saa yu sànnee jamra bu maanaam dañuy dem def tawaaf su ñu defee tawaaf dem def sa maanaam julli ñaari rakkaay ci ginnaaw maqaami raay bi def Safaa ak Marwa su ñu noppee ci loolu nag bu boobaa li ñuy def nag li muy tudd euh, maanaam bu ñuy wàcc loolu la ñu tuddee taxsib maanaam moom mooy wàcc ci fi ñuy tuddee al-muhassab muhaffad ah, benn bërëb la boo xam ne dafa nekk foo xamante ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu la doon wàcce ngir moo gën a jege Makka loolu moo tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute ngir lex loolu sunna la waaw wala déet suñu noppee ci loolu nag euh, bu boobaa nit ki mën naa daal di xaar euh, ba heure bu ko neex maanaam saa yu bëggee jugee Makka maanaam ñibbi bu dee ci foofu à partir de jour boobu nit ki maanaam mooy ñaareelu mooy muy ñetteelu fan bi. ci tabaski gi su ko neexee mu daal di ñibbi maanaam bu boobaa nag liñ koy laaj rek mooy lu ñu tuddee tawaaful wadaa maanaam mu daal di tawaaf kaaba gi ñetti euh, ñetti euh, maanaam juróom-ñaari yoon daal di bu yooyu yëpp nag amul fenn fu mu ci wàcce waatee mbagg mi wala mu ci daw maanaam bu boobaa mu daal di euh, julli ñaari rakka ci ginnaaw maqaamu Ibrahim daal di dem Euh, def safa ak marwa daw ko juróom-ñaari yoon su maanaam mooy dox ko maanaam dañ koy tuddee daw waaye dox la maanaam juróom-ñaari yoon safa ak marwa su noppee euh, daal di nag dem maanaam mën naa daal di ñibbi bu boobaa loolu mooy ñaareel bi waaye su fekkente ci bis boobu da mën delluwaat mi na maanaam mi bu dee bu dee euh, maanaam ñibbi si woo maanaam dellu si woo Makka maanaam da dem mi nan ci ñaareelu fan bi ah bi nga ci ñaareelu fan bi bi nga demee mi nan ñaareelu muy ñetteelu fanu euh, euh, muy ñetteelu fanu tabaski bi maanaam bi ñu tabaski ba ñaareelu maanaam ba ñaareelu fan après bu fekkente ne dellu si woo bu boobaa euh, maanaam laata jant bee bu dee dellu si bu boobaa da ngay daal rek xaar ñetteelu fan bi bu boobaa da ngay fanaanaat mi nan ñetteelu fan soo xëyee doo sànniwaat say jamra su boobaa nag maanaam kon bu boobaa maanaam moom mooy maanaam ci ñetteelu fan boobu nag moom nga amul droit fanaan mi nan boobu moom ñëwaat Makka bu la neexee nga toog fa ba heure bu la neex booy def sa booy ñibbi maanaam xajjatul maanaam euh, tawaafu wadaa maanaam mooy tawaafu bi nga xam ne moom ngay tàggoo nga doog koo rek doog a dindi maanaam euh, ngir ne nag dafa am lu ñu fàttee wax maanaam moom mooy bisu Tabaski gi su nit ñi paree loolu da dafa am lu loo xamante ne maanaam mën nañoo daal di maanaam bu ñu xasee ba wattu ba pare rek ah euh, léegi nag yu bari yi nga xamante ne moo leen xaraamoon maanaam yu bari yëpp dañuy daal di commencer dagan ba mu def jote ak soxna yi waaye joteeg soxna yi mu ngi jeex ñu demee ba sànni jamra ci ñaareelu fanu minan yi maanaam suñu fa sànnee jamra ba noppi ba dillu ci waat ah, boobaa nag mën nañoo daal di commencé maanaam mën nañoo daal di joteeg seen soxna yi euh, ngir ne lépp jeex na tawaaful wadaa rek la ñuy def daal di ñibbi euh, saa yu ñu bëggee ñibbi loolu kon moom mooy euh, li nga xamante ne moom mooy aj gi wallahu a'lam léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon ci buntu bi mu ci leeral nag li nga xamante ne moom mooy lim ci njëkk a leeral moom mooy kon mawaaxiit yi kon mais dafa am ay place yoo xamante ne nit ki mënute dem maanaam mooy comme fi njëkke maanaam mënute dem lu dul maanaam mënu koo weesu te armaalul yooyu nag bu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo leen teg euh, te euh, bu boobaa ñi nga xamante ne euh, kenn ku ci nekk dinañ indi ak leeralam insha allahu taala amma képp koo xam ne nag da nga kaa weesu te armaaloo bu boobaa faaw da ngay delluwaat ci ginnaaw maanaam nga daal di armaalaat doo du continuer euh, te bu fekkente ne da ngaa continuer nag dem bu boobaa dafa am deret dalay lay daal di war maanaam danga war a rendi da nga daal di war a rendi loolu moom mooy li nga xamante ne kon moom mooy lay li nga xam ne moom moo lay daal di euh, war li nga xamante ne tamit moom moo mat a leeral ci buntu bii te moo tax laataa ñuy tàmbali bunt bi dafa am benn mbir boo xamante ne masala bu mat a leeral moom mooy ne nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy aji ñii la maanaam euh, dafa am ñu ñuy tuddee afaq yi maanaam mooy ki nga xamante ne moom dëkkul Makka te dëkkul ku jege Makka dëkkul ci xaram bi ba noppi fi mu dëkk euh, maanaam laataa muy yegg ci miiqaat bi maanaam mooy place bi nga war a weesu te armaaloo laataa nga fa yegg moom foofu la dëkk comme masalan tey képp ku dëkk Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam kooku afaaqi la maanaam ku comme man ñun ñii fii waaye afaaqi lañ maanaam waa Sénégal ay afaaqi lañ maanaam moom mooy lool mooy ñi nga xamante ne ci gox yi lañ dëkk maanaam ci gox yi mooy périphérie bi ñoom foofu lañ dëkk mu am ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, waa euh, miqaat yi ku ñuy tuddee miqaat yi mooy ki nga xamante ne moom fi ñuy defee miiqaat bi maanaam moom ci boppam maanaam fi nga xamante ne foofu la ñu war a tàmbalee moom ci boppam foofu la dëkk maanaam kooku la ñuy tuddee miiqaat yi ñetteelu ki nga xamante ne moom mooy ñetteelu ñi ci des moom mu ko ñuy tuddee ak xaram yi maanaam moom moom fi mu dëkk mooy fi nga xamante ne ci xaramu Makka maanaam bu ñu génnee Makka comme Tan'im wala yu mel noonu foofu la dëkk ah wala Ji'ran wala yooyu maanaam foofu la dëkk mooy ci xaramu Makka bi ah, ah, mais wala ko ah, laataa ngay dugg ci xaram bi Euh, maanaam booy duggee ci xaram bi wala boog ci fii catu xaram bi ne maanaam moom foofu fenn ci yooyu la dëkk waaye dëkkul biir Makka ci boppam maanaam euh, mi ngi mel ni ñu ne agglomération bi maanaam agglomération lyonnaise wala yu mel noonu te dëkk goo dëkkoo Lyon ci boppam maanaam kon comme ñooñu mu am ñi nga xamante ne nag kooku la ñuy tuddee al makki yu kooku mooy ci dëkk Makka kooku mooy mooy makki moom moom moom Makka la dëkk maanaam ki nga xamante ne nag moom keneen ki ci nag mooy ki nga amul bërëb. maanaam mooy mooy day changer bërëb maanaam day nekk Makka par exemple dafa dëkk Makka waaye dafa tukki woon ak mu war a ñëw aji wala boog ki dëkk ak ki aj maanaam ki nga xam ne dafa ñëwoon Makka euh, nekk fa xelam ci aji maanaam kooku mooy mooy nga xam dañoo wecc ci bërëb kon juróom ñii ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo am ci buntu boobu insha allahu taala kenn ku ci nekk nag say mbir daañ ko leeral ci bunt yi nga xamante ne ñoom ñoo di ñëw wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab la haddathana Malik ibn Isma'il mooy Abu Ghassan Malik ibn Ibrahim ibn Dirham euh, an-Nahdi rahimahullahu ta'ala nekk waa Kufa euh, génn àdduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala moom rek la nekk sëriñam ñeneen ñi ci def jàng solo wuñ ci moom directment waaye ay hadiisam moom ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Zuhair muy ibnu Muawiya eh, Abu Khaysama eh, rahimahullah al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala di waa moom eh, mi ngi gane adduna cinquième année génn adduna cent soixante-treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathani maanaam kon Zuhayr ibn Muawiya moom mi ngi bokk ci juróom-ñaareelu génération mooy génération ñoom imam Malik nga xam ne maanaam boo xoolee imam Malik ay juróom benn at la ko mage juróom benn at juróom-ñaari at yooyu la ko mage Ah maanaam ñoom ñoo bokk même génération mu ne euh, maanaam amma Maalik ibn Ismaïl moom ci juróom-ñeenteelu génération bi la bokk moo tax imaam al-Bukhari rek moo ko jota moo jota jàngi ci moom rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathani euh, Zayd ibn Jubair muy euh, ibn Harmal at-Ta'i Zayd ibn Jubair ibn Harmal at-Ta'i rahimahullahu ta'ala di waa moom tamit bokk ci ñeenteelu génération bi rahimahullahu ta'ala comme ne imaam Abu Hatim ar-Razi wax ne siqatun siqatun ah, euh, saduqun maanaam ku dëggu la te ku wér la ah, mu bokk kon ci siqaat euh, yi euh, rahimahullahu taala moom nag juróom benn xadis kese la am maanaam bëriwul li nga xamante ne moom la solo ci ay xadis am na ñu wax ne sax juróom-ñaar maanaam juróom benn jàpp juróom-ñaari xadis daal la am rahimahullahu taala mun a am na ko moom ataa dikkee na Abdullah Abdullah ibn Umar te mooy ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhumaa fi manzili ci bërëb ci wàccu waayam wala woo te na ko fustaaqun ab ab ab tànt maanaam fustaaq day tekki pavillon mais day tekki tànt nii rek mooy xayma ah, wa suraadiq suraadiq mooy ay baas baas maanaam tànt boo xam ne daa amay baas maanaam kon nga xamante ne moom ak waa këram ñoo àndoon ci aj maanaam eh, am loola maanaam mu ne fasa altuhu ma daat koy laat ni ko min ayna ana ci tàmbalee fan yajuzu ci lay dagal an atamira ci ma armal maanaam ci ma umra maanaam tey bu ma waree umra fan laa war a tàmbalee moom moo may dagal maanaam kon moom mooy fan laa war a bu may tàmbalee ak lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi ci bunt bi maanaam moom mooy ne li nga xam ne moom la ñu exiger ci umra mooy li ñu ci ak ci bunt boobu moom mooy kon ne mu tàmbalee fi nga xamante ne moom mooy ci Euh, ci ci ci miqaat bi maanaam fan la mu ne qaala mu ne faradaha farataal na ko wala ba faradaha nattale ne ko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam li ahli najdin mooy waa najd moom qarnan qarnan li ñu ci mooy qarnul ma manazil ndax maanaam euh, dañuy wax ne maanaam ay ay ay ay ay ay euh, ay ay la ay montagne la loo xamante ne moom moo tax ñu tuddee la noor maanaam di nga qarna maanaam mooy béjjën maanaam comme ñi nga xamante ne noonu la euh, nekkee comme ay montagne ay montagne la mel moo tax ngi tuddee leen xarnul mooy xarnul manazil loolu moom dinañ ñëw insha allah benn bu ci nekk fan la nekkee ak digganteem ak Makka euh, naka la toll bu ñu yegsee ci benn bu ci nekk ci palaasam maanaam benn bu ci nekk buñ ko waree leeral moom individuellement dinañu leeral bërëb bi naka la mel ak lan moom moo ci aju waaye daal ñu xam ne xarnu manazil am na maanaam euh, kon am na tamit xarnu taali bi borom moo xam ne nag wuute lañ ndax jëm ñi même bi la ah euh, wala euh, loolu ci ñëw mu ne wala ahlul madinati waa amma ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ahlul madina zal xulayfa maanaam fi ñu ñoom fi leen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tegal comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay yi weesu muy bërëb boo xamante ne euh, foofu tamit maanaam ma Madina fukki kilomètres ak ñett la maanaam ñoom la ñu la ñu tolloon dinañ ñëw ci tamit leneen li ci des maanaam diggante ba Makka muy quatre cent vingt-huit kilomètres comme ni ñu ko gisee woon euh, insha allah taala dinañ gën a ñëw ci leeral ko waaye wali ahli Sham am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Sham ñoom al Juhfa maanaam euh, moom euh, la maanaam euh, jox fa moom la ñu wax raabix léegi benn dëkk la bu fa nekk maanaam bu ñu tuddee raabix moo nekk ci wetu jox fa insha allahu taala tamit dinañu ñëw ci leeral li nga xamante ne moom moo ci aju insha allah buñ ci yegsee ngir ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala li mu nam indi ci xadiis bi donte indiwul lépp maanaam indeeliwul indiwul masalan li nga xamante ne moom mooy waa ahlul yaman ne ñoom yalam lam la yalam lam la maanaam comme ni nga xam ne noonu lañ koy mooy ñu koy wax saadiya jamono jii nii ci place boobu maanaam mu nekk benn xur woo xamante ne moom moo fa nekk dañ doon wax ne sax ay doj la waaye dëgg-dëgg xaqiqatan xur la woo xamante ne moom moo fa nekk kon ñi nga xamante ne insha allahu taala dinañ ko gis suñ ci yegsee Euh, kenn ku ci nekk nag euh, comme maanaam sayyidna Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu moom dégg ko woon maanaam moom bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan waa Yaman Yalamlam la moom dégg ko woon moom ci ñeneen saxaaba la ko déggee radiyallahu anhu maanaam loolu moom moo tax moom ci xadiis bi mu waxee noonu waaye ñu mën a xam naka noonu li am maa mu des kon benn boo xamante ne moom la ñu tuddee zaata irqan ko gis insha allahu taala ne Seydina Omar radiyallahu moom moo ko teg nattale ko mu nekk ijtihaad bu dukkee ci moom waaye loolu tamit borom xam-xam yi wuute nañ ci rahmatullah mu ngi dox ijtihaadu Seydina Omar la radiyallahu taala anhu wala boog yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tegoon loolu tamit daal ci ñëw insha allahu taala waaye liñ ci namm daal fii di leeral mooy ne du nu ngay aje. maanaam du fu mu la neex ngay daal di armaale rek dem xatta ba nga xamante ne maanaam di sàmmonteeg loolu bu fekkente ne nag léegi place yii nii yow Euh, maanaam dafa am place yoo xam ne kon moom la ñu teg lu ñëpp xam ne leen insha allah dinañ ñëw benn bu ci nekk leeral lan la ak fan la nekk ak naka lañ ko ak naka la mel loolu danañ ko leeral insha allah taala ci benn bu ci nekk bañ ca yegsee buñ ci yegsee insha allah waaye mu am loo xamante ne euh, lu mat a xel la fii mooy ne tey bu fekkente ne da ngaa romb place boo xamante ne nag léegi mu bokkul ci juróomi place yi nan ngay def bu boobaa ni ngay def moom mooy da ngay ban place la dëppoo maanaam ngir ne. Zul Hulayfa bu nekkee nii maanaam nekk ci euh, kaw maanaam Makka euh, li nga xamante ne moom mooy tey booy xool euh, carte bi maanaam boo xoolee sa càmmoñ ah, moom mooy ci est bi ah, wala ci ouest bi ci ouest bi foofu la jox fa nekk maanaam boo ko xoolee jox fa foofu la nekk bu boobaa yow sooy romb diggante Zul fa nga xam ne ci kaw ci nord bi la ne ak jox fa bi nga xam ne moo nekk ci est bi bu boobaa da daal di xam ne ah kon day Euh, maanaam da ngay mel ni ku rëdd benn ligne nga ni rëdd bi tey maanaam tey bu may romb bu may romb dëkk bu nekk ci rëdd boobu maanaam foofu lay armaale maanaam noonu nga koy xamee loolu muy benn exemple noonu tamit ngay nekkee ci du Dul Xulayfa ak Yalamlam maanaam boo xoolee Yalamlam ci sud bi la ne maanaam Zul Xulayfa nga teg ko nga astaghfirullah jox ko bokk laa bëgg wax ah, muy Rabi'a mi ah, nga teg ko nga xool Yalamlam nekk ci suufu Makka ci ci ci suufam foofu da ngay benn rëdd rek nga xam ne boo rombee foofu noonu la mel loolu moom moo tax masalan Jidda bokk ci euh, maanaam ñu fay mën di armaale ngir ne Jidda ci côte bi la ne moom comme comme port la en fait ci ci ci côte côte euh, la ne ci Arabie saoudite ci côte bi la ne. maanaam kon yow boo nekkee jidda dangay ngay daal di mën a armaale ci jidda ci boppam ngi ak yu mel noonu maam kon loolu yëpp Euh, mbir la moo xamante ne bu mata xam la wallahu aalam xadis bi imam Bukhari rahimahullah indi woon na xadis numéro 133 dina ko euh, dina ko indiwaat xadis numéro 1525 ak 1527 imam Muslim indi na ko xadis numéro 1182 ñetti yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1737 imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 831 imam An-Nasa'i indi na ko xadis numéro 2651 2652 ak 2655 imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 2914 imam Malik nag xadis numéro neuf cent vingt-sept imam Ahmad ibn Hanbal lu bari la ko indi kon ñu gis ne xadis euh, bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko rahimallahu al-jamii' mu ne baabu qawlillahi ta'ala wa tazawwadu fa inna xayra zaadi taqwa maanaam li nga xamante ne euh, moom la Euh, buntu bi maanaam imam al-Bukhari dafa baabu buntu qawlillahi waxu buur yàlla bi ta'ala aji kawe ji ne wa tazawwadu na ngeen yóbbalu maanaam na ngeen wut yóbbal ndax fa inna xayra zaadi te it li gën ci yóbbal day at-taqwa mooy ragal yàlla imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa nosee bunt bi euh, di wax ne maanaam lu tax mu indi ko ci wàll ginnaaw miiqaat yi laataa muy wax miiqaatu kenn ku ci nekk li tax moom mooy ne dalay war ne lii ab tukki la ngir ne diggante miqaat yi benn bu ci nekk ak moro ak ak Makka dafa am yoon maanaam dafa dafa soree te it kon bu boobaa comme sore na maanaam bu boobaa coono mën na caa am maanaam comme bi gën a jege maanaam soixante-quinze kilomètres la ak Makka te moom mooy Zaatu Irqiin mooy bi gën a jege ah kon nag bu ñu xoolee ne mooy bi gën a jege soixante-quinze kilomètres la da ngay gis ne foofu war maanaam tukki la kon kon nag bu boobaa na daal di wut yóbbal maanaam ne noonu tamit fépp fooy jóge di dem makka na nga wut loo yóbbaale bu ko defee sa xel mën a dal ci sa jaamu yàlla ah, ah bu di borom subhaanahu wa ta'ala naka tamit mu ciy jàngalee tamit ne mu indi ko ne te indi borom subhaanahu wa ta'ala muy waxee ne euh, yóbbal bi gën nag mooy ragal yàlla maanaam moom mooy ci yoon bi ak lu mënti nekk yow xamal ne da war a dem aji te it boo xësee ba armal ba bi nag. maanaam war ngaa xam ne am na yu bari yoo xamante ne boo bokkatul ci say mbir maanaam ngir ne rek maanaam nga daal di gën a saxoo ak ragal yàlla ndax moom mooy di gën naka noonu képp kuy tukki ci yoonu yàlla itam noonu la mel maanaam ku jublu ci yàlla di tukki ci yoonu yàlla maanaam nekk di wut yàlla foo mën a nekk ci àdduna bi ak jamono joo mën a nekk dangaa war a wutaale lu la dimbali ci ci yoon nga jëm te loolu moom mooy ragal yàlla maanaam mooy li ci gën loolu nag euh, mu nase buntu bi di leeral kon benn ci maanaam ñaari mbir yi yëpp mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab li haddathana Yahya ibn Bishr te moom mooy al-Balkhi euh, rahimahullahu taala muy Abu Zakariya euh, al-Balkhi rahimahullahu taala ñu ko az-Zaahid maanaam nekk ku dëddu ko adduna bu mag nekk ku jaamukatu yàlla bu mag moom nag euh, mi ngi génn àdduna deux cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci fukkeelu génération bi dixième bi ànd ak loolu yëpp nag imam al-Bukhari rek moom moo solo ay xadiisam maanaam moo solo ci moom euh, sëriñ bu mag la ci sëriñ imam al-Bukhari rahimahullahu taala siiwe lool ci jaamu yàlla ak dëddu àdduna mu ne qaala haddathana Shababa te e, moom mooy abu amr e, al-fazazi shababata ibn siwar al-fazazi di mawlahum e, rahimahullahu taala nekkoon ci wetu basara maanaam fi ñu tuddee al-madain moom mi ngi génn àdduna ci cent trentième année yi ginnaaw gàddaay di bi sallallahu alayhi wa alihi génn àdduna deux cent quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi euh, wa alihi euh, wa sallama euh, moom itam yoo xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne an Warqa te moom mooy ibnu Umar ibnu Kulayb al Warqa bi rahimahullah Abu Bishr moom tamit gisoon nañ ko lu jotoon nañ ko gis rahimahullahu taala ay mi ngi génn àdduna ci ay luy tolloog luy wër-wëroo ci cent soixante-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ci génération juróom-ñaareelu génération bi la bokk an Amr ibn Dinar muy imam bu mag boobu nitu yàlla bu sell boobu rahimahullahu ta'ala euh, muy al asram abu muhammad Amr ibn Dinar al makki nekkoon waa Makka rahimahullahu ta'ala nekk tamit ci bokk ci mawaali yi gane àdduna quarante-sixième année génn àdduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith nekk ci kutubu sitta an Ikrima muy mawla ibn Abbas radiyallahu anhuma Ikrima al-Qurashi Abu Abdullah al-Madani rahimahullahu ta'ala nekkoon waa Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam gane adduna vingt-cinquième année génn adduna euh, diggante cent quatre ak cent cinquième année cent quatre ak cent septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Euh, kon euh, rahimahullahu taala nekk imam bu mag ci tafsir comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee maanaam saa yoo wax ci xam-xamu tafsir wala kuy faral di gis ay téere tafsir wala muy yàgg di dégg tafsir dinañ wax naan Ikrima nee na nangam wala yu mel noonu naka noonu tamit ay waxam dañ koy bàyyi xel lool ci waa ahlu tasawuf naka noonu tamit dañ koy bàyyi xel ci borom xam-xamu hadith yi ak fiqh tamit dañ ko ci bàyyi xel lool an ibn mu jël sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhuma annahu qaala nee na kaana nekkoon na ahlul yaman waa yaman day yahujuna dañ daan aj wala yatazawwaduna te daanuñu eh, yóbbal maanaam daanuñu wut yóbbal maanaam ñoom kon liñ daan def mooy dañ daan wax naan dañ daan def aji rek waaye daanuñu wut yóbbal loolu nag eh, ñi nga xamante ne eh, loolu li tax kon imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi maanaam ci buntu bi di leeral wax bi borom subhaanahu wa taala di wax naan ah yéen nag ñi bëgg aji yi na ngeen wut yóbbal nag Ah, ndax gën gi yóbbul mooy ragal yàlla moom lay leeral nii wa yaquluuna ñuy wax naan nahnu ñun de al mutawakkiluuna way wéeru lañ ci maanaam dañuy wéeru ci yàlla maanaam kon ñun ci yàlla daal la ñuy aju wéeru ci yàlla loolu kon euh, muy mbir moo xamante ne euh, ñoom lool lañ ci nar a fekk dafay wuuteeg wéeru ci yàlla ah euh, comme ni nga xamante ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax mooy ci xadiisu sayyidina Ukaasha bi radiyallahu anhu ah Awkash ibn Mistah radiyallahu anhu bi muy wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa mooy dafa doon wax naan euh, am na euh, ñoo xamante ne euh, sab'una alfun maanaam juróom-ñaar fukki junni ñoo xamante ne ñuy dugg àjjana bi ghayri hisaabin wala iqaabin duñ leen bugal duñ leen duñ duñ leen att duñ leen caytu duñ toppatoo duñ xool seen dara dañuy dugg àjjana d'office maanaam bu nit ñi def ñuy dugg àjjana loolu nag mu ne lan mu ne mu ne ñooñu day laa euh, euh, dafa laa laa yaxtawuna walaa yaxtarquuna ah euh, na laa laa laa yaxtawuna walaa yaxtarquuna wa ala rabbihim yatawakkaluuna maanaam kon ñooñu loolu dafa bokkoon ci seen ay mbir maanaam Euh, ñooñu dafa nekk ñoo xamante ne doonuñu woon wut euh, doonuñu woon di euh, gàjju maanaam mooy di wut ku leen di gàjj maanaam wala boog doonuñu woon nekk ñoo xamante ne dañ daan wut ku leen di moccal ak yu mel noonu ak yëpp maanaam du ñu laaj du ñu nekk ñoo xamante ne dañuy bëgg di di dimbali nit ñi ci seeni mbir yi. waaye ñooñu léegi dañoo nekk yoo xam ne dañoo wéer seen lépp yàlla borom bi subhaanahu wa lool loolu nag ngir mu jàppale léeg-léeg maanaam faaw nga wutal ko ay sabab maanaam lool lay wax nii maanaam kon moom mu ne mu ne nag euh, ñoo mu mu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñoom ba ñu waxee loola jàpp loola faza fa iza qadimu moo tax saa yu ñu yegsee ñëw ba yegsi màkkata sa saalu ñuy laaj am naa tamit ñi maanaam lii moom mooy riwaaya bi gën a dëgër maanaam am na ci yeneen ni euh, nu sax waa euh, madina maanaam bu ñu yegsee Madina waaye lii mooy li wér maanaam mooy bu ñu yegsee mak Makka maanaam ñu commencé ngir ne Madina dafa kawe bu ñu aj Yaman ci suuf la ne euh, Madina ca kaw a kaw la ne dafa sori maanaam kon euh, ñoom kon bu ñu yegsee noonu lañ daan dañ laan laaj mu ne fa anzalallahu bur yàlla daal daal di wàcc nag taala aji kawe ji ne wata zawwadu na ngeen daal di nag wut yóbbal nag dee leen wut yóbbal maanaam kon ndekete dañuy xam ne wéeru ci yàlla wut maanaam euh, ni muy mate mooy loo xamante ne yow li ngay wut yëpp ci yàlla rek nga ko yaakaar loolu mooy wéeru ci yàlla waaye nekkul ne da ngay dem ku nekk ku nekk nga fëgg ko ah, jàppale ma saa jàppale ma ko parce que jamono ji dafa metti nangam nangam alors que Euh, euh, maanaam euh, dimbali ma defal ma lii may ma lii may ma lii aal ma lii defal ma lii yooyu noonu loolu bokkul ak ci maanaam wéeru ci yàlla wéeru ci yàlla mi ngi matee su fekkente ne nit ki léppam ci yàlla rek la ko aj léegi nag borom bi subhaanahu wa taala daa iman maanaam su nit ki wéeroo comme ni sahaaba yi radiyallahu doon def rek nga xamante ni dañ daan ci yàlla daa iman ba nga xamante ne du euh, ñu nekk di ñaan dara du ñu nekk di laaj dara loolu moom moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante woon ak ñoom ci ne bu ñu laaj nit ñi dara nga xamante ne nit ki sax dangay gis aw yatam day wadd muy nekk ci kaw fasam yar wi wadd dégg nga du la wax nit ki àll ko tellement que maanaam mooy wàccal boppam jëlal ko boppam maanaam lool tamit beneen wàll la ci wéeru ci yàlla dëgg dëgg tawakkul xaqiqa mooy lan moom mooy nit koo xamante ne buñ naan day wéeru ci yàlla dëgg mooy nit koo xamante ne soo ko gisee ci biti maanaam dafa am ñaari fànn fànn bu njëkk bi moom mooy coté zahir ak coté batin côté zahir bi mooy ne nit la koo xamante ne soo ko gisee ci biti maanaam day mel ni ku ku ku gëmul yàlla maanaam day mel ni koo xamante ne jàpp na ne sabab yee koy dimbali ngir ne day dem di sabablu ci lu ne lu ne maanaam mën naa sabablu ah, waaye nag ci baatin xol bi yàlla rek ci yàlla rek la maanaam ci anam goo xamante ne Euh, duy duy duy dimbali lu bëri ci nit ñi maanaam léeg-léeg nag am na nag loo xamante ne wuutewul ak maanaam wuutewul ak loolu maanaam moom mooy lu demee nekk euh, euh, ci mbir yu yoo xamante ne yu yu général yi maanaam dimbandikoo ci wala loo xamante ne njariñal la nga dimbandikoo ci nit ñi maanaam ak yu mel noonu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom subhaanahu wa ta'ala ne ko xarribil mu'minina ala al-qital maanaam na xërtal nit ñi ah ci. Euh, ci xeex bi maanaam xiirtal ci nit ñi ah waaye nag bul bul bul aju lu dul ci sa bopp maanaam bul sukkandikoo lu dul ci sa bopp maanaam loolu tamit daa kontewul tamit ak li nga xamante ne moom mooy wéeru ci yàlla euh, tegtalewul tamit ne ku ci yàlla itam euh, du du du du du dimbandikoo nit ñi ci dara loolu tegtalewul loolu itam maanaam liñ bëgg a wax foofu moom mooy ne ngir ne lool daa bokk ci àdduna maanaam àdduna ku ci nekk faaw yàlla rek mooy ki nga xamante ne moom rek ngay dimbali ko maanaam moom rek moom rek rek rek moom mooy ki nga xamante ne soxlawul ku ko dimbali ci dara waaye keneen ku dul yàlla faaw ci mbir yu bari bari bi nga soxla ñu la ci jàppale xattaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa soxla woon ñu ko jàppale ci li muy dox maanaam waaye nag wéeru ci yàlla nag maanaam moom mooy li nga xam ne dëgg-dëgg mooy ne da ngay mais maanaam mooy doo doo doo sa xol doo doo doo du ne ki ngay dimbali ko maanaam faw ko xel ak sa xol yépp ci kooku lay aju déedéet maanaam boo bëggee wiiru ci yàlla faw sa xol nekk ci yàlla kese maanaam nga yaakaar ne yàlla rek moo may dimbali mën na koo jaare ku ko neex waaye ci yàlla laay waaye nag mbir mi nag ci yàlla lay aju loolu moom mooy kon dimbali ko borom subhaanahu wa maanaam mooy ci zahir da ngay def sabab yi tax nga mën a jot ci li nga bëgg waaye ci baatin moom mooy ne ak lu mënti xew ci yàlla rek la mbir mi aju woon kon lool moom mooy dimbandikoo yàlla mu tekki ne fa inna xayra zaadi waaye kon nag na ngeen na ngeen di kon waajal lool loolu nag daal laaj kon nga waaj waaye fa inna xayra zaadi gën di yóbbal nag ak taqwa moom mooy ragal yàlla loolu mu ne eh, xadis bi rawahu ibnu Uyayna maanaam eh, al imam ibnu Uyayna rahimahullahu taala solo na ko maanaam au lieu de ibnu Uyayna solo na ko Euh, moom imam al muy Sufyan ibn Uyayna muy imam bu màgg boobu ah, al-Hilali euh, rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad euh, di waa Kufa naka noonu tamit nekk waa Makka moom mi ngi génn gane àdduna cent septième année génn àdduna ci cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru Rajab ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu nekk kenn ci imam yu màgg yooyu kon moom an Amr ibn Dinar an Ikrima muy mawla Ibn Abbas waaye di mursalan comme ni ko ñoom Sa'id ibn Mansur ak ñeneen indi rahmatullah mursalan mooy maanaam mooy moom dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam moom dafa tëb Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu daan ne rek euh, waa Yaman dañ daan aj maanaam noonu la ko indi maanaam ci riwaaya waaye kon dañu gis ne fii fële leeralul kan moo ko indi waaye ci euh, riwaaya bu njëkk bi maanaam dafa leeral maanaam riwaaya Warqa foofu dafa leeral ne Ikrima dafa ne Ah, Seydina Abdullah na Abbas moo ko nettali radiyallahu anhu te Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu dafa fekk jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi radiyallahu anhum maanaam kon moom xadis boobu day daal nekk lu jokkaloo maanaam lii moom mooy loo xamante ne xadis bi maanaam masalan lii nii da ngay gis ne mawquf la waaye la xop mu rafa maanaam Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moo ko wax waaye comme ci mbirum alquran la aju dañu lii moo tax ñu wàcce aaya bi loolu moom du loo xamante ne ci xelam la ko waxee maanaam lii dafa at am at tey lu ñu yëkkati ba ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amma Ikrima li mu wax maanaam moom gis nañ ni foo gisatee hadith bii rek gis na Ikrima daf koo waxee noonu xamal ne mooy ne da koo déggee ci sëriñam bi Seydina Abdullah ibn Abbas